ndax Awtaas ak Xunayn bokkuñu gisoon nañ ne Maalik ibn Awf an-Nasri qaa'ida Hawaazin ne woon ki jiite woon waa Hawaazin bi defee escale foofu fala la doon ci Awtaas fa la doon discuter Durayd ibn min Bani Jusham gis nañ ne ba ñu fa jógee dañu continuer seen dox ila waadi xunayn waaye Awtaas ak xunayn dañu jege ñun nag ñu ngi woon ci ginnaaw bi ñu gisee waa Hawazin ak seen préparation yi ñu def ak waajal bi ñu waajal ak dajale gu ñu dajale mbooloo ngir dal ci jullit ni radiyallahu anhum wa ardaahum gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam xabaar bi bi mu ko dikkalee gaawtuwul gaawtuwul dafa yónnee ndaw ngir leer lu ce information bi muy dégg réellement nii la demee muy këne waa Hawazin ñu ngi waajal ngir dal ci kaw mag waa Thaqif mu yónni Seydina Abdallah ibn Abi Hadrad al Aslami radiyallahu taala wa ardaahuma mu dem dikkal ko ne ko ah kay ñu ngi lay waajal ci lañu ne ngir dal ci sa kaw sallallahu alayhi mu commencé woon di waajal ka sunnatihi sallallahu alayhi wa sallama mooy du toog yëg ne am na ñu koy mënaase mu toog di xaar ba ñëw muy défensif te fekk mu am taawu ak jotu waajal ngir dali seen kaw kon mu ngi doon waajal gisoon nañu ci la àbbe woon li nga xamante ne nii mooy ay mbubb koŋ ak ay jaasi ki nga xam ne mooy Safwan ibn Umayya wa kaana ana idin ala shirke lam yatub ba'd tuubagul woon ci mushrikuuna yi la bokkoon mu àbb tamit ki nga xam ne mooy Ya'la ibn Umayya radiyallahu taala anhu trente gëléem trente mbubbi koŋ comme ni ñu ko gisa woon ci jataay bi weesu walillahi alhamdu wal minna waxoon nañ la am na yeneen riwaaya yoo xam ne nee nañu ne alayhi salaatu wassalaam àbboon na ñeneen ñenn ñi alal ñeneen ñi leneen waaye riwaaya yooyu eh, daldi ñuy wér moo tax tudduñu leen eh, moo tax dañ leen a junjoon rek xadiis yooyu di wax ci àbb gu mu àbb bari nañu <coughs> ku mel ni ñoom imaamu ahmad imaamu abu daawud ak ñooñu defoon nañ taxriij bi kenn solo woon nañu ko imaam an-Nasaa'i raxmatullaahi alayhi léegi ginnaaw loolu ñu waroon a continuer ñu waroon a continuer kon xadiis bi gisoon keroog imaam bii paase imaamu Ahmad daal dina koy solo Ibn Hanbal mu jëla ko ci sëtu ci doomi. Euh, Safwaan muy Umayya ibn Safwaan ibn Umayya mu jëlu ko ci baayam comme ni ñu ko gisa woon ba ñuy def tarjama Safwaan ibn Umayya moom dañu def tarjamaam avant muy tuub ndax waxoon nañ la après ghazwatu Hunayn ci la tuub moom Seydina Safwaana ibn Umayya léegi nag biñ dajalee loolu naka lañu génne ana naka lañu génn ngir dem ci xare bi loolu ak ñaata lañu ak ñaata lañu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi kon waajal baa googu am nañ bu bukkoom yi am nañ jaas yi waaye bu ñu la waxee ñaata lañ di nga xam ne bu doon ne bi ñuy ñëw Makka di jóge Madinatul Munawwara ngir ubbi si Makka yoruñu woon ay mbubb koŋ yu doy walla yoruñ ci woon lu bari walla presque dara mooy ne san yi ko Seydina Safwan al ak yi ko Ya'la ibn Umayya al loolu loolu couvrirul lu bari ci armée bi léegi nga ne ma kon ñaata la ñoon imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne summa xaraja rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ma'ahu alfaani min ahli Makka ma'a ashrati aalaafin min asxaabihi alladhiina xarajuu ma'ahu fa fataha allahu bihim makka fa kaanu ithnay alfa imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi amee waajale ci wàllu bu bu koog yëg jaas mu ne summa ginnaaw gi xaraja mu génn moom sallallahu alayhi min ahli makka mu ngi ànd ak deux mille personnes ci waa Makka waa Makka deux mille personnes lañu ma ashrati alaafin min ashaabihi alladhina xaraju ma'ahu boo ci mu ne ak mooy deux mille yoo xam ne Makka lañ jóge ak dix mille yi nga xam ne ñoo génnoon ànd ak moom jóge Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ngir lan ngir ubbi ci makka comme que ubbi na li muy ubbi si makka imaam ibn Ishaq moom dane ñoom dix mille lañu woon ba ñuy génn Medina ngir ñëw ci ghazwatul fathi wala fathu makka mu ne nag boo jëlee dix mille yooyu génnoon ci muhaajiruun ak lamsaar yi ñëwoon màkka comme ko ubbi nañ ko pare ñuy dem Hunayn waa Makka ñu bari tuub ci ñoom waa Makka ci seen bopp deux mille personnes moo génn ànd ci armée bi boo leen boolee dix mille ak deux mille muy douze mille loolu la imaam Ibn Ishaq wax waaye boo fàttale ko boo fàttale ko waxoon nañ la bi ñu doon wax ñaata lañu ñi génnoon Makka ñi génnoon Medina di dem fatxu màkka waxoon nañ la ne bu dee saxaaba yi radiyallahu anhum dix mille dix mille lañu woon muy muhaajiruun ak lamsaar yi après mu am ak tribu yu génnoon foofu mu am nag ñu leen dab ci yoon bi ñoo xam ne deux mille yu bees plus dix mille yi waxoon nañ la noonu lañuy ñuy boolee waxu te loolu kon moo waxoon lool imaamu Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma naka noonu imaam az-Zuhri ak imaamu imaamu imaamun bi nga xam ne min ahli siyari wal maghaazi wal xadiis imaamu Muusaa ibn Uqba waaw xam ne aleykum bi maghaazi Muusaa ibn Uqba fa innahu kaana thiqa imaamu Maalik da doon wax loolu waaye imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi da doon wax loolu moo tax am na ñu naan moom maghazi yoom moo gën a wér ci maghazi yi muy imaamu Muusa ibn Uqba min rijaali saxiix muy ibnu Uqba kon moom ak imaam Urwa ak imaam az-Zuhri ndaw way ponkal Urwa ibn Zubayri ibn al-Awwaam imaam az-Zuhri Muhammad ibn Shihaab az-Zuhri muy ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr az-Zuhri radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñii ñoom ñoo ne woon ah ñi dem ñoom boo jàppee ci seen kaw wax jañ waxoon hein ñoom dañ ne woon douze mille personnes ñoo jóge ñoo ñëw Makka ci jullit ñi Medina ak la ko wér la ko wër boo ci yokkaatee kon deux mille yi imaam ibn Isaaq wax ñu ñoo jóge Makka kon quatorze mille ngay am voilà léegi kon nombre bango moo tax xoola nombre bii nii hein quatorze mille personnes loolu sans bubbi koŋ moom bari na hein xalaal rek wala nga ne cent trente mbubbi ko xam nga ne loolu bariwu ci léegi nag bi loolu amee ñuy dem mu des nag ñu dem hein léegi bi ñu nekkee ci yoon bi ñuy kon am nañ nombre bi léegi mu des euh, kañ lañu génn ah ana kañ la génn loolu it ab laaj la imaam bu dee imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi moom dana yonent mi alayhi salaatu mu ngi jóge Makka ci Shawwal cinquième jour ci weeru kori cinquième jour ci weeru koor yi loolu imaamu ibni isxaaqa raxmatullaahi aleyhi daal di wax euh, moom nag wuute li imaam alwaaqidi li imaam alwaaqidi kanta imaam alwaaqidi moom bon moom waxam wuute waxu seydina imaam ibn isxaaq ndax en boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim côté boobu dafa am ñu ne <coughs> yonent mi aleyhi am na sax ñu ne bi muy génn comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax eh, rahmatullah alayhi mu ne am na ñu ne yonent mi aleyhi salaatu bi muy génn keroog ci fin wu Ramadan la ci la génn Makka ci la génne Makka imaam Ibn Ishaq wax nañ la ne moom noo waxul loolu gis nañ li mu wax kon wuute naag wax bi ne deux jours avant Ramadan wuute naag wax jooju kon moom da ne euh, mu ngi génn li nga xam ne six jours ci mois wu kori ci mois wu kori eh, non cinq voilà fii xaamisi shawaal ci cinquième bi am nañu ne kon deux jours avant bi Ramadan desee imaam al-Waaqidi moom wax na sax lépp loolu waaye ala kulli xaalin am nañu ne kon ni ñuy boo ñu ne Ramadan dañ naan kon fin wu Ramadan la waroon waajal mais bi muy génn fekk weeru kor gi daal di jot léegi nag bi muy dem nan la yoon wi nan lañ deme naan la am na lu des kan la bàyyi Makka imaam ibn Sa'd mu ne wastaxlafa wastaxlafa wastaamala boog rasuulullahi sallallahu alayhi wa Attaaba ibn Asiid ibn Abil Iis ibn Umayya ibn Abdi Shams ala Makkata amiiran ala man taxallafa anhu mina nnaas summa madaa rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam ala wajhi yuriidu liqaa'a Hawaazin. mu ne keroog nag bi muy génn moom sallallahu alayhi wa sallam. mu ngi bàyyi woon mu assuré intérim bi Attaab ibn Asiid ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abd Shams al-Umawi muy Seydina Attaab ibn Asiid moom jotuñu ko woon gis tuddoon nañ ko fi nag boo fàttee boo fàttale ko mais biñ koy tudd boobu tuubagul woon muy ci fatxu Makka bi te dinañ ko gis léegi kon mu ngi tuddoon Seydina Attaabu Attaabu ibnu Asiid ibn Abil Iisi ibn Umayya ibn Abdi Shams al Umawi abu abdirahman attaab la tuddoon ibn asid du du du du du usayd déedéet asid waaw du usayd de ibn asid ibn abil ins asid boobu di doomu ku ñoo abil ins di doomu umayya mi nga xam ne moo jox seen tur umayyaat yi ñu naan les umayyaat ibn abdi shams di doomi umayya di doomi abdi shams al umawi moom seydina attaab bokkoon ci waa banu umayya dàkkantalam nag moo doon abu abdirahman am nañu ne abu muhammad la woon abu muhammad waaw Eh, moom Seydina Attaab bi kaana min mushriki Quraysh moom dafa bokkoon ci mushrikuuna Quraysh yi comme ñu meloon ñoom rek rek waaw mooy daraay lislaam waxuñ ci woon dara te baayam Asiid tamit moo tax keroog eh, tellement bañ giñ bañ lislaam giñ bañoon lislaam juru fatxu Makka yonent bi aleyhi dafa ubbi dëkk bi Quraysh xam nañ ne mënuñoo résister ña doon jéem a résister Seydina Xaalid ibn al faagaagal na leen ca yawmal Xandama id farra Safwaan wa far ba ba ba Seydina Safwaan dawee ak Ikrima bin Abi Jahl radiyallahu taala anhuma niñ gisoon tarjama ak eh, taala an Ikrima bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam ubbi gisoon nañu ne waxoon nañu ne dafa diggal digal Seydina Bilaal mu yéeg ci kaw Kaaba gi daldi nodd mu tiim ñépp ña ca suuf jullit ñaag yéefar yu kiriyee yi gëmaguñu mee ñu nga fa woon léegi keroog bi Seydina Bilaal di nodd Attaab ibn Asid mi mu nga fa woon Abu Sufyaan nekk ci wetam ak ki nga xam ne mooy Alxaaris bin Hisham ne moom mujj na tuub di frère Abu Jahlin mujj na tuub di Alxaaris bin Hisham te gisoon nañ tarjamaam moom it walillaahi alxamdu wal minna Attab bokk na ci ñoom ñoo ñu doon discuter lam waxoon naan laqad akrama allahu asiilan aw ay woy buur yàlla waaye teddal na sama baay asiil waay waay saa baay asiidan waay waay buur yàlla teral na acide nan la ko terale ba moo xamante ne fekkewul jaam bii jaam ñuul bii nekk ci kaw kaaba gi di nodd ay waay sama bàyyi waay la yàlla teral ba mu fekkewul lii waay waay gi gàcce ci waa Quraysh waaw ah, ndax ñoom jaam amul woon pourquoi jaam jaam ñuy wax mu yéeg fu kawe ci li gën a màgg li ñuy défendre fii li suñu kaaba gi jaam yéeg ci kaw ñu naan déet muy noddu ñépp ne tekk muy yëkkati baatam ñépp na tekk ay ay laqad akramallahu asidan way hein saa baay de buur yàlla teral na ko bam fekkewul lii waaye loolu mooy waxu waxu waxu fi mu newoon jamono jooj temps mais xam nga ne loolu kay mooy laqad xara mooy xaram kooku mahrum voilà buur yàlla da koo xañ dégg nodd nga xam ne li yonent bi alei saatu salaam wax ah ida adana al muaddinu wala shaytaanu walahu diraat aw kama qaal mu ne noddukat bi bu noddee iblis bu déggoo ak façon wam yépp shaytaaneem yi taalibe yi bu ñu déggee noddu dañuy wane ginnaaw daw ngalawal foofu yépp ngir bañ a dégg nodd gi yu foor lañuy ngalawal ay dañuy mooy yu foor a foor day pete pete yu foor bu ko defee bu ko defee moom mu bañ a dégg lool boroom xam-xam yi am nañu naan <laughs> Iblis en fait xam nga li tax muy muy def loolu ngir bañ koo dégg parce que yonent mi alayhi salaam dafa wax ne xam nga mu ngi naan eh, noddukat yi yawmal qiyaam ñooy gën a gudd loos eh, ba pare yonent ma saa dafa wax am solo mooy nit ki bu noddee lam doon wax naa kii eh, naan ko gis naa ne yow ku bëgg jur ji nga ak àll mi boo fa nekkee julli jot na nga noddu ndax boo noddee amul benn garab wala benn xeer wala benn ban lu man di doon jamaa daat yeeg lu dul ne bu la déggee bu déggee sa nodd googu dina la seedeel loolu yowmal qiyaama Allah Allahu akbar Allahu akbar moo tax nañu jàng nodd te xam ko te man ko gaa yi jàpp nañ ne nodd lool gi moom voilà alhamdulilah defoon nañ masalaay nodd dafa xawoon na yàgga ah. mooy début wu Médina ba nodd di commencer lool gisoon nañ masala yi jëm ci wàllu nodd ak am solo gim am solo am solo gim am solo ba Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax naan lawlal xilaafatu la addantu bu dul woon de diisaayu nekk xalifa jullit ñi parce que c'est pas lu ndaw yàlla léegi rek ngay gis gaa yi mais jara rayante ngir jiite nit ñi quoi laata ñuy ñuy jiite kenn ñu mu jaral leen ñàkk ci seen bakkan wala non pas ñoom ñu ñàkk seen bakkan non mooy ñu sacrifier ay nit ñoom ñoom moom seen bakkan bu ko naree kii ñu ñu defi leneen mais mooy ñu sacrifier ay bakkan yu innocent ngir àgg ci nguur gi bu ñu fa newee ñu war leen faa jële ñu jaraat jaralaat na leen sacrifier ay bakkan ngir des ñooñu nga foog ne ñooñu xam nañu diisaayu nguur bi yeneen bi alayhi salaatu salaam doon wax naan yaa Abaa Dhar laa tas'alil imaara naan ko yow Abu Dhar ci ndénkaaneem yu am solo yooyu te gisoon nañ ko tamit dañuy gis tarjamaam moom Sayyiduna Abu Dhar Jundub ibn Junaada ci wax bi gën a siiw radiyallahu taala naan ko eh yow Abu Dar bul bul sàkku jiite ak njiit waaw ndax gis nga bu dee dañ la ko yow da nga koo jël ci loo xam ne yaa ko laaj mooy loo xam ne dañ la koy mooy wukkilta dañ la koy yow mbir mi daf ab charge la buñ la teg boo xam ne nag bu diis la waaye bu dee dañ la ko jox te fekkul nga laaj ko loolu buur yàlla moo la ciy jàppale waaye waxoon nañ la lool mooy dans le en général en général mais yow bu nee ne fii poste bii xam nga ne nga gis gaa yi nga xam ne ñoom ñoo candidaté nga gis gaa yi mais ni ñu mel nga xam ne wuur na leen gis nga gaa yi laa ilaha illa gis nga poste wu post yooyu sax du siiw bu dee ci wiiri wolof kenn du xam nan la ñuy recruter gars yi poste bi jëm ci wàllu finance publique ki koy jiite hein wala ñu naan fii sàngam aywa loolu moom bàyyi gars yi ñuy nommer dañuy noy nomination la ñuy def waaw te nomination yoo xam ne ci yoon dañ ne ñoom daa waroon a tegu ci compétence mais léeg-léeg sax du tegu ci compétence dañuy seet seen fidèle allié ñu jox ko ko ndax saabu soxlaa ci kees gi mu mën koo jox te dara du yëngu en tout cas kadhalika naka noonu lañ koy présenter dëkk ba te loolu la gaa yi wax léegi nag ndax am na am awul loolu moom manuma ci àddu parce que boo fi taxawee ne looloo am parce que les wolof dañoo bëgg lu féex quoi ñoom dañu bëgg la rumeur ambiante yow nga ñëw di ko wax te nag nit nit boo xamante ne nii bu am fulla la te am respectabilité rien waxu bar sax affaire yow waxawuñ sax affaire sa digganteek sa borom ah. ndax loolu moom moo gën a garaaw moom sa digganteeg sa borom yow mu leer na ne lii ngay non mooy nit koo xam ne yow rien que sa yow boobu sa pour sa respectabilité kese hein pour nit ki. waroo woon di di reprendre ay wax yoo xam ne di ko lawal yoo xam ne ku la laaj ne la ah loolu moom ana preuve bi doo am preuve lu dul mais mu ngi senewet waaye yow mais wax nañ ko journal mais mais demal wal fajri bi ñu publier démb boo demee di ngoj mais loolu ça ne veut rien dire hier à une ça ne veut rien ça c'est pas une preuve de vérité non non wax nañ kook siiw na loolu tekkiwul dara mbir yi mooy il faut ngeen di lu leer moo tax man ma ne koy présenté man parce que bu may wax yooyu je prends vraiment des précautions ndax in jaakum faasiqun bi nabayin fatabayyanu te nag mbir moo amul preuve waroo ko yow di ko di ko di ko di ko di ko di ko toxal wala bu dee ki mu jóge ci mu koy wax du ku wóor même bu nekkee ku wóor sax mën na nekk ku wóor mais mu leer na information bii moom da ko nettali noonu waaye saytuwu ko yow waroo ñëw rek di nettali noonu yow moo tax dama naan ni ñu koy présenter ci wala en cas dëkk ba réew ma ne nii lay demee mooy daal en tout cas. poste poste bu ko laaj loolu waxoon naa loolu yonent na la saa saa doon Seydina Abu euh, Seydina Abu Dhar mooy loolu ab conseil la boo xam ne moom la concerné ak ñi mel ni ñi xaw a nga xam ne noonu lañ xaw a mel waaw ba pare te loolu mooy mën nañ ne loolu mooy bu dee ne <laughs> ñii laaj poste yi ñu baax lañ mais bu leer na neew poste bii nii gis nga diw diw de diw mi gars yi jot a candidaté de bés buñ leen falee gars yi naan mairie mairie bi la ñuy fal ay kii nga gis gars yi kii gars yi les les ñi ñi nga xam ne ñoo présenté gul déposé seen candidature mais gars yooyu leer na ne ñii ñii seen client ñépp a ko xam ñii association yi bokk yépp ñu dénk leen mbir yépp association ba dañoo dañoo nekk fay te ñoo yoroon kees bi mais kooku daal la mën a naan day nga gis kooku yow da ngay toog naan ah yeneen tubaab yi sax sax daal waxoon na laa tatlubil imaara bul ta doo danga koy sàkku Seydina Yuusuf lan la wax ijal def ma ci li nga xam ne trésor suuf si ministère de l'économie li jëm ci wàllu suuf bu doon tay des mines de l'agriculture yooyu yépp jox ma waaw ndax man ku mën a saytu laa te ku xam mbir yi la xafiidun alim la waaw toogul rek <laughs> dafa wax moom li nga xam ne lii man na ko mooy bu dee ne yooyu la da ngay da man da ngay candidater ah, ah foo candidater ay loolu la monsieur le président lañuy ñuy fal yow mu nekk gaa yoo xam ne seen discours yi démb tey ak a wuute seen biir parti ak a bari scandale ñu fexe rek ngir moo gën a siiw ñu fexe mu nekk candidat ngeen bëgg yow nga toog naan laa tatlubil imaara mais boo wóoree da dangay da kay bañ a candidat kon loolu la. léegi kii ne kon ñu ngi woon Seydina Attab ibn Asid <laughs> mooy ne moom dafa jàppoon ne affaire bi baayam sawaay lii day buur yàlla daal dina koy vraiment honoré quoi le fait que fekkewul xew-xew bii ba ab jaam bu ñuul nekk ci kaw kaaba gi di noddu Euh, Abu Sufyan gaa yi wax wa ak Abu Sufyan ne man duma wax dara parce que gis nga bu ma fi waxee dara Seydina Muhammad mii sallallahu alayhi wa xeer yi sax dinañ ko wax li ma wax yeneen time saar saar daal di leen fay fekk ak alxaaris ibn Hisham it waxoon ay waxam ñëw daldi leen wax ku nekk li nga wax Seydina Attab daal di tuub ci saasi parce que quand loolu ñoom rek ka newoon en te xamuñu ñoom ñoo nekkoon ci wet gi même bu dee foofu bari ne nit mais ci tàng-tàng bi nan la yonent mi alei satu salaam mën a jóge nee na leen di interpeller leen ba pare wax ko wax leen li ñuy wax mu daal di tuub kon loolu gis nga te nag à part boobu loolu ma su ko dalaat mooy gis nga yooyu jikkoy jaahiliya la moo tax loolu jikkoy jaahiliya la ay e, moom li ko metti rek non seulement laa ilaha illallah gi ñuy wax ci kaw allahu akbar allahu akbar mais e, le fait que ab jaam premièrement deuxièmement muy ku ñuul Euh, sànq bi ñuy wax affaire nodd bi euh, waaw boroom xam-xam yi dañ ne c'est que Iblis comme koy yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax loolu ne ku dégg nodd ku noddu lii amul dara lu doo dégg lu dul yawmal qiyaam dalay seedeel kanam ci sa kanamu boroom garab walla xeer wala lu man di nekk lu la lu la no lu dégg noddu gi dalay seedeel ëllëg ñu ne rek Iblis nag gis nga ngelawal bu foor googu muy def c'est bañ koo dégg ba ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy seedeel nit ki ëllëg ci kanamu borom bi ne ah moom de mas nañ koo dégg mu nodd ndax bañ gu mu bañ yiiw doomu aadama di ko am waaye fidèle à sa parole la mu waxoon la urwiyannahu wat naa ne dinaa leen sànk ñoom ñépp wal iyaadu billah a'adana allahu min wa ahla kon seydna Attaab ibn Asiid keroog la tuub fatxu Makka léegi nag mais xoolal affaire bi xoolal affaire bi li yéeme mooy Attaab ibn Asiid kat eh, bi muy tuub nii doonul woon mag de ah non nekkuloon woon pas ah. xam nga ni ngay dégg ndax eh, gars yi dañu am benn eh, surtout ñun dañu am benn eh, appréhension boo xam ne moom la ñuy am fu ñu waxee saxaaba rek dañuy jàpp ne diw de xanaa ab paala woon non non non non pas de Seydina Attab ibn Asid nekkul woon am na ñu ne sax vingt ans la amoon vingt ans. mais en fait li ci gën a yéeme li ci gën a yéeme mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy génn keroog Makka di dem fi nga xamante ne mooy Xunayn moom Seydina Attaab la def mu daldi assurer intérim bi moo tax mu toogal ko Makka dëkk boo xam ne xoolal Makka ni meloon Makka moo ne woon dëkk boo xam ne affaire affaire fi nga bokk ak affaire kilifteef dafa amoon ngan di doole mais Attaab it dafa bokkoon ci waa Banu Umayya mais li li muy nekk nekk jeune yonent bi alayhi salaam di door a ubbi Makka mais gis nga responsabilité boobu c'est pas méchant muy door a ubbi Makka Makka yi nga xam ne ñoo ko mas a xeex dàq ko mu dem Medina ñu fekk ko fa fu nekk xeex bu ne mu ubbi foofu ci weeru Ramadan ci ñi ne ci Ramadan la commencé deux jours avant fin Ramadan la commencé di waajal Shawwal mu génn di dem xare jël jeune bu am vingt ans dénk ko Makka yàlla <laughs> ah gis nga. mooy irresponsabilité gi ñu nekk ñun xam ne dangay gis ko am 40 ans jàppe boppam ku am 10 ans walla iyaadu billah mais di di jëfe comme si waa ji 10 la amoon nekk ab irresponsable boo xamante ne nii foo ko takk weesu na ko pour moom dara waru ko waaw pour moom dara dara dara du tus moo ko war waaw moo tax da leen di gis yàlla diine moom diine lañ gën a réere li nga xam ne seeni farat sax xamuñu ko imaamu Maalik nekk imaam à l'âge de 17 mu nekk imaam bu mat sëkk ñoom imaamu Muslim yi bi muy bind Sahih bi nekkul woon pa ah xoolal imaam an-Nawawi mais goo jël ay jeunes lañu woon ñoo xam ne daanaka man miy wax at yi ma am ñoom jamono ye dañu commencé ki mais dépassé naa leen ci at fuuf gis nga Cheikh Abdul Aziz Dabbaax bi ngay dégg radiyallahu bu Maroc bu Maroc dangaa foog ne ab magu 40 ah non non non ah mukku nekkuloon ay magi quarante ans quarante ans déedéet ay trentaine la ay trentaine subhaanallah subhaanallah booy dégg foog ne ñii mais ñii xanaa ay ay ay quatre-vingt-dix ans lañ amoon non ñooñu nag lu ñu ji ci ñoom la yar leen ci ba ñu nee gone Sénégal moo tax ñun wolof yi boo gisee xale bu bu ñu gisee xale bu mokkal bu mokkal euh, amma sax dañuy dañuy dañuy dañuy mooy bon pas ñëpp ñi nekk ci daara yi moom lool lool yéemu leen loolu yéemu leen mais li may wax mooy masse bi parce que ñoom dinañ nekk pas te seen sabbih ismam du du leer. waaw hey sa biis ma man maa baax sa biis maa kawe ndax lan ndax yaafuus gaa yoo xamante ne nii am na jigéen ñoo xam ne sangu set sax manuñu ko te am nañuy doom yàlla la te fu ñu xëyee cant gu jot ñu dem boo mooy sax am nañ kees boo xam ne dañ koy dañ koy ziyaare annuellement di ko joxub sëriñ mais non seulement dañuy présenté woo ci kanamu sëriñ bi rek baaxul ni ñuy soloo képp seen apparence rek baaxul mais sëriñ bi du leen wax dara ndax moom moo gën a sàggan ñu bari walla iyaadu billaah parce que weesuwul ci càggante nga am raaya te yonent mi alayhi salaatu wa salaam waxoon kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi képp kenn ci yéen ab sàmm la te ku nekk ci yéen dees na ko laaj ñi muy sàmm waxoon naa la fi am na yoo xam ne moom san ne veut rien dire dee leen jaamu yàlla wax yu vague yooyu moom loolu foog naa nit amul du ut sëriñ ngir loolu nit du utub ustaas bu koy xamal diine ngir ngir mu koy wax loolu deel jaamu yàlla dee leen toppatoo seen waajur yi di toppatoo ñi leen mag di yërëm seen gone yi loolu moom yaakaar naa ne nit utul topplu usaas walla sëriñ walla loolu ngir mu loolu loolu daa jar ngay ut kenn parole de sagesse yooyu jarul ngay génn sa kër ngir xam leen jarul sax ngay woote téléphone ngir xam leen ça c'est le bon sens waaw dee leen jaamu yàlla nan la jaamoo yàlla xamuñu ko nga naan leen dee leen jaamu yàlla saabu bu nga wax leen loolu mais à quoi ça sert rien Seydina Attaab ibn Asiid radiyallahu taala anhu yonent bi mu koy eh, def mu jiite Makka di ko fa bàyyi ngir dem Hunayn vingt ans ñu ne vingt ans ñu ne vingt ans yi da doon door a teg euh, moom mii sax am na ñuy nettali ne mais boo nettali boo xam ne wérul quoi ñu naan yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa gisoon laata muy tuub dafa gisoon ci mooy bu yàgg quoi fekk baayam baayam ngi doon dund acide dafa gént moom alayhi salaatu salaam mu gis asib daldi euh, nekk koo xam ne moo mu mu nekk bu doon ci waxi tey dañ naan gouverneur u Makka ba pare nekkub jullit mais baayam dee ci kéefër xam nga sànk rek mu ngi la naan laqad akramallahu asidan buur yàlla teral na asid bam fekkewul affaire bii léegi ne yonent bi aleyhi salaatu salaam après ndeke gént gi pa acide mais mooy ci doom ji la doon dem mooy ne këru kii nga gis kii am na koo xam ne ci waa këram dina nekk dina jiite ji Makka ba pare dina nekk jullit bu boobaa moom nag kon am na ñu ne vingt ans am ñu ne non vingt et un ans la amoon akbar vingt et un ans yeneen ma lay saa saam dem Hunayn daal di koy bàyyi mu assurer intérim bi moom Seydina Attab ibn Asid radiyallahu ta'ala anhu wa arda mais moom nag nekkuloon koo xam ne par exemple daanaka doonu ci woon mooy doonul loon euh, kii quoi ne léegi euh, où est mon salaire quoi mon salaire de gouverneur de la Mecque aywa ana salaire bi moom daanaka lu lu néew lu doon dunde moo tax mu doon wax ne moom Seydina Attaab ibn Asiid radiyallahu ta'ala anhu am na ci riwaaya bu ne moom yeneen bi aleyhi salaatu salaam bés bu ne ab dërëm la ko doon jox waaw mooy loo xam ne équivalent loolu pas bés mooy loo xam ne loolu bu ma nee waa ji douze mois wa ngi wala sept jours jour bu nekk un euro laa ko jox du damay ñëw jour bu ne ma tëb ñaan ko am un euro beneen jour bi un euro mooy mën naa def ne mois bi ma jox ko lii lu tool noonu moom comme que loolu lu doon kii dafa néewoon moo tax mu doon wax ne laa ashbaa allahu batnan jaa ala dirhamin fi kulli yawm <laughs> mu ne yàlla na bu yàlla suural biir boo xamante ne nii moom ab dërëm doyu ko ci ci ci fan waaw buñ nee dërëm nag waxoon naa la dërëm bokkul ak ñun li ñu xamee dërëm léegi ah non ah bu non pas pareil buñ naan diinaar xam nga ne diinaar bokkul ak li ñu wax sa euh, euh, euh, li ñuy xamee tey diinaar moom Seydina Attab ibn Asid ginnaaw gi jamonoy xilaafatu Siddiq radiyallahu ta'ala anhu da ko daf ko. te te euh, euh, kii avant loolu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga at moom nga ne parce que am na benn laaj boo xam ne mën nga ko laaj nga ne mais euh, huitième année bi lañ nekk ah ma ne la waaw ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam la waaw nga ne mais ci la lii xew fa Makka ak Hunayn ma ne la waaw. mais Ramadan la woon euh, waaw mais aj gi ci aj googu moom aj gi aju at boobu kan moo ko aj ñu ne la moom la moom la moom moo jiite woon aj gi année boobu selon imaam al-Waaqidi nee na moom moo jiite woon aj gi ndax en fait neuvième année bi aj googu noonu après Seydina Siddiq moo aji la yonent mi alayhi salaatu salaam yónni bi ci tegu nag moom moo doon xajjatul wadaa mooy aju tàggatoo gi te après la yonent mi alayhi salaatu salaam génn àddina sauf que laaj bi moo doon mais huitième année bi moom bañ koy ubbi loolu aj gi jotagul woon ndax Ramadan la woon léegi aj googu ko jiite woon selon imaam al-Waaqidi nee na ibn asiid moo ko jiite woon aj googale mais aj googu wute na ak aj gi ñuy aj léegi ndax temps yooyu arab yi dañ doon ñëw dañ doon ñëwaal def yaramu neen comme nañ doon def moo tax aj googu noonu sax mu yónnoon Seyna Abu Bakar après dafa yónni Seyna Ali radiyallahu anhu ne ko nag gis nga à partir de ne leen wax leen ne à partir de aj yi bii di ñëw kenn dootu laa yatuuful bayta kenn du aj kër ci ci fii nekk koo xam ne uryaanan nekk ku solul dara ak ni ngeen ko doon defee ci wàllu jaahiliya yooyu yépp c'est révolu moom nag Seydina Attaab kon euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu bi ñëwee nekk xalifa da ko confirmer mu jiite Makka nekk le gouverneur de la Mecque waaw waaw waaw léegi Ah, yàggoon na fa nag yàggoon na fa yàggoon na fa nag nekk gouverneur fi nga xam ne mooy Makka ku baax la woon nag waaye nekkoon koo xam ne eh, ku ku ku ku taroon la nii ci ci comme ñu julli ñu war a dem mooy moom affaire yéeféer yéeféer yi nii ak ñi nga xam ne genre naafiq la ñuy niru moom moom aka taroon ci gaa yu mel noonu aka taroon ñu ci ji mel noonu waaw euh, léegi am na ñuy nettali ne xam nga Seydina Ali radiyallahu Euh, dafa bëggoon a denc doomi abu jahlin waaw abu jahlin mel na seydna ali radiyallahu anhu dafa bëggoon a denc doomam doomam ju jigéen yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy yëg nag yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di affaire bi neexu ko mu yëgle ne euh, moom lu metti sayyidatu Fatima da koy metti te doomi Abu Jahlin doomu doomu euh, kii noonu tudd euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam doomu yonent bu toll boobu xam ne bii ci mi kenn xamul fan mooy daal yàllaa xam li mu doon réellement moom du bokk du ñu nekk du nekk doomu bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doo yàlla du boole doomu bi yonent ak doomi noonu bi yàlla bu toll ni Abu Jahlin ñu nekk denn nit di leen denc ñoom ñaar Seydina Attaab nag am nañu ne ba mu déggee yonent bi alayhi salaatu salaam wax loolu moom dafa gaaw dem takki doomu dem labati ji doomu Abu Jahlin ji ñu daal di koy may <laughs> ndax après après Seydina Ali radiyallahu dafa bàyyi quoi. comme que yonent bi aleyhi salaatu salaam d'accordul woon ci muy denc doomu abu jahlin mooy ci mooy mu nekk ñaareelu seydna ali ci fekk sayyidatu fatima mu ngi fa léegi nga ne mais est-ce que kon yonentu Yàlla saar saam bëggul mais euh, lan la ci doon kii mu ne mooy li mu wax parce que affaire bi euh, dune dune du ne dafa dafa dafa dafa dafa nekkul loo xam ne dañ naan daganul mooy moom mooy tànn daal naa Ali bu bëggee denc kële doomu Abu Jahl mooy mu bàyyi Sayyidatu Fatima mu denc kële doomu Abu Jahl wala rek mu téye kii bàyyi mais c'est pas que mooy mu dencu keneen dafa xaram déet loo mais Seydina kii mais Seydina Ali li mu am ci doom bari nañu. xam nga nit ñu bari nañu foog ne Seydina Xasan ak Seydina Xuseyn kese la amoon na Muhsin waaw amoon na Muhsin gisoon nañu euh, doomam ju jigéen ji nga xam ne seeru ñoom Seydina Alxasan ak Xuseyn bi mu mayoon Ummu Kalsum bi mu mayoon Seydina Omar radiyallahu anhu am na doom ju mu tudde Seydina Abu Bakar doom ju mu tudde Omar moom Seydina Ali radiyallahu ta'ala mooy amoon na ay soxna après sayyidatu Fatima voilà kon Seydina Attaab gaaw daal di dem daal di denc ba am ak ndaw doomu Abu Jahlin joo am ak doom ju tudd Abdurrahman Abdurrahman voilà euh, moom nag kon Seydina euh, euh, ginnaaw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu Seydina Omar doon da ko bàyyi waatoon tamit mu nekk mu continuer ci ci mis ci postam boobu mooy nekk gouverneur de la Mecque waaw de Makkatal Mukarrama ah, moom nag di Seydina Attab ibnu asiid dafa taroon nag moo tax eh, kii eh, eh, bi ko yonent bi aleyhi salaatu salaam di doora <laughs> bi mu ko falee foofu mu nekk Makka am na bon mais sauf que sanad bi sanad bi nettali ñuy dëgërul quoi voilà dane Seyna Atab dane ndax dafa taroon wa kaana shadidan dafa taroon ci ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne si dañoo louche quoi waaw mais ku nooyoon la nag ci way ngëm yàlla yi te doon na wax naan maa ngi wàcc yàlla wallahi la a'lamu mutaxallifan an sala an hadhihi salaati fi jamaa illa darabtu unuqa fa innahu la yataxallafu anha illa munaafiq an wax naan waat naa ci yàlla duma yëg kenn koo xamante ne nii dafa bañ a ñëw di julli ci di julli ci mbooloo lu dul ne dinaa dóor doqam ndax kat kenn du bañ a ñëw julli ci mbooloo lu dul munaafiq parce que loolu loolu moo tax bokk na ci baremu mbaax barem yi nga xam ne moom lañuy ñuy euh, takke ak mbaax euh, ni meloon taa saxaaba yi radiyallahu ak taa taabi'iin yi wallahi alladhi laa ilaha illaa huwa ak ak ñi tegu ci ñoom tuuti surtout ñetti siècle yooyu gis nga barem boobu noonu bu ñu ko tegaatoon léegi nii presque doo mën a gis nit ni ki ku baax la loolu moom maa la ko mooy mais des personne rares mais vraiment ñoo xam ne pour nga gis leen nag c'est très très extrêmement rare boo mooy mën ngaa dund ba dee doo leen xam mooy ñu ñuy dund ak yow ñoo xam ne kon di nga mën a wax ñii ñu baax lañu si parce que en fait saxaaba yi radiyallahu gis nga lii mu wax nii noonu lañ jàppoonaa ah, mooy am na yenn kii moom ndax ñoom dañu demoon ba jàpp ne kenn du bañ a ñëw di julli si ci mbooloo ci jumaay yonent bi alayhi salaatu salaam ak yooyu saa nga am nga am lu dul naafiq waaw moo tax ngay dégg léeg-léeg ñoom imaam ibnu Mas'ud doon wax lu mel noonu naan diw diw lu dul koo xam ne daan du wute julli yi lu dul nit koo xam nag naafiqam dafa leer ko mooy bokkoon na ci li ñuy jàpp ne diw mii sawaay mooy du ñëw julli mbooloo barem boobu teg ko fi léegi teg kofi fi teg ko fi rek nga xool est doo exclure ñépp ñu bari ngay exclure xoolal li Seydina Ibrahim an-Naxa'i doon wax rahmatullah alayhi ida ra'ayta ar-rajula faatathu takbiratul ihraami ma imaami fanzi' yadaka an salahiyati waaw boo gisee ab nit ak nu nit nitee ak nu ñu la ko tagg taggale nu daraja ji rëy selon nit ñi nga gis ne takbiratul ihram mooy imaam bi buy commencer julli allahu akbar yow it julli allahu akbar boobu waa ñëw ci jàkka ji fekk imaam bi def lool ba pare bay tari mu door agsi mu ne kooku bul fekk di fu ñuy waxe diw ku baax la yow nga koy seede roccil ca sa loxo ci di seede naan waa ku baax la yaa subhaanallah imagineel barem boobu bu ñu ko tegaatoon kan mooy kan mooy dugg ci kaasu baax mais presque kenn presque kenn presque ñépp ngay exclure loolu nag xoolal loolu ngay xalaat xoolal ko mel ni Seydina Ibrahim an-Naxa'i rahmatullah alayhi e, lan ngay xalaat nag ñu naan la diw de mooy Sénégal moom loolu xaw ma gaa yi dañ doon saboter xaw ma dëgg la parce que loolu mën na dégg naa ko rajo Sénégal gars yi naan xaw ma sëriñ diw ajjuma euh, jii di ñëw ci jumaa ji lay jullee nga dégg ñu bari naan kon jour boobu dinañ dem jullee ji foofu ma ne man soit man maa comprendrewul mais wax ji en tout cas mooy xanaa kon loolu day wane ne moom doonu loon julli ci jumaa ji ba bu ñu nee day julli ci jumaa ji ajjuma bii di ñëw di mu jar ñu koy wax rajo parce que foogu ma ne nit dina añ ñu naan diw suba day añ wala à midi diw añara añara dina añ jox non loolu foog naa kenn du ko wax bu guddee yëg leen waa mbooloo mi que bu guddee dina nelaw xam nga loolu ko koy def dañ naan mais kii kii kii lii muy wax mooy waxee la parce que loolu seen naturel quoi julli nag noonu la war a mel ci jullit man nan la ñuy mën a waxee naan nit koo xam ne kilifa la eh, ñu ne eh, àjjuma xaw ma ban àjjuma di ñëw ca jumaa ja lay jullee nga gis ñu bari ne léegi ñoom jour boobu jaral na leen a dem ba foofu jullee foofu bu dee de li ma ci bu dee ne li muy tekki mooy ne loolu la mooy moom du fa jullee du te daanaka jumaa ji sorewul këram daanaka kooku boo doxalee reegul eh, Seydina kii bi Ibrahim an-Naxa'i bi rahmatullah mooy ne doo ko boole ci ñooñu waaw waxu la ki ki toog këram moom waxu la dane waa joo xam ne dafa ñëw fekk imaam bi ne allahu akbar ba pare moom sax def na effort jóge na këram ba ñëw mais benn kese moo ko raw mu ne kooku foo mënatee nekk ñu naan diw ak a baax waaye moom dafa baax nag mu ne kooku bu ko seede yow moom xaw ma kan mais bu ko seede ah waaw akbar Seydina Attab ibn Asid mu ne gis nga gu ma gis ku fi bañ a ñëw ci julli ci ci mbooloo mi lu dul dinaa dóor doqam waaw ndax kenn du wute julli ci mbooloo mi lu dul munaafiq waa nee na waa waa Makka ne yonent mi alayhi salaam ne ko é yaa rasulallah nag istaamalta sallallahu alayhi wasallam ala ahli makkat ala ahlillaahi arabiyan jaafiyan ne ko é gis nga nag sa sa sa sa bii nga def mu jiite ñu é def nga mu jiite jaami yàlla yii di waa Makka de benn kaw kaw boo xam ne sa waay sans compassion la quoi mooy bu rigide la position yu rigide lay yor dóor day la nee na yonent ma lay saab saab gis naa ci li ma gis ci kuy nelaw di gis mooy gént këni moom Attaab mii ngeen di wax gis naa ko ci gént mu ñëw ci buntu àjjana jël mooy li ñuy tokkee bunt yi xam nga loolu am na bunt yoo xam noonu la loolu mel ba léegi sax am na day am genre lu mel ni benn euh, lam bu ci nekk boo xam ne ci ngay da nga koy yëkkati teg mu ne mu dal ñi ci biir dégg ko ba doon léegi dañ naan ab sonnerie rek ngay bës ñeeni gis naa mu ñëw ba ci kii buntu aljana mu yëngal loolu ngir dugg ba niñ koy ubbile mu dugg ci biir waaye nag E, kii boobu noonu daldi wul wér nettali boobu e, moom nag kon seydina Attaab ibn Asiid en tout cas ba ci jamonoy seydina Umar radiyallahu taala anhu mu ko doon liggéeyal luy wane na kon dund na ba côté yooyu e, li kon amaana côté yooyu la faatu ginnaaw ci fin wu xilaafu Seydina Omar ndax ba ci l'an vingt-deux moo ko fa toogaloon moom Makka moom Seydina Attaab ibn Asiid radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu xam naa nag kon tey dañuy yem ni insha allahu taala kon yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ngi génn Makka di dem Xunayn bàyyi fa mu jiite intérim bi kaf ko fa toogal muy Seydina Attaab ibn Asid léegi nag euh, muy génn ci Shawwal li gën a dëgër insha allah léegi nag mu des nan la ci yoon bi nan lañ deme